fi shahri rajab xewoon ci juróom-ñeenteelu at mi après gàddaay yi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci weeru rajab kon ñu ngi woon Tabuuk yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci jotaay bii weesu fi ñu dale woon fi ñu jeexale woon mooy ñi nga xam ne ñoo ko dikkal ci buur yi nga xam ne soriwuñ côté yooyu ci ay arab lenn ci ñoom dikkal ko foofale def ak moom ay accord moom aleyhi salaatu wassalaam comme ni ko imaam ibn isxaaq ibn yasaar waxe woon <coughs> mu ne fa saalaxa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam saaxibu ayla muy yohanna ibn ru'ba wa aataahu aljizya wa ataahu ahlu jarbaa wa adrox fa aatawhu aljizya wa kataba lahum rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kitaaban fa huwa indahum mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam bam ne Tabuk ci la ko buuru ay la dikkale muy Yohanna ibn Ru'ba daldi nangu nekk ci tutalu jullit ñi joxe tamit li nga xam ne mooy impôt de capitation muy joxe jizya mooy bi nga xam ne moom la yéeféer yi nga xam ne ci sous autorité jullit ñi lañ ne ci réewum jullit mi lañuy joxe léegi nag contrepartie bi mooy ñoo leen di assurer seen bakkan ak seeni bien kenn du dal seen kaw te àq yuñ dinañ leen ko jox ak waa Jarba ak waa Azruh mu bindaloon leen selon imaam Ibn Ishaq defoon nañ a euh, xadiis boobu bu imaam ibn isxaaq bi raxmatullaahi aleyhi gisoon nañ ne moom yoonam dafa dacif ndax da ko nettali noonu waaye imaam abu ubayd soloo na ko ci al amwaal kitaabul amwaal ci yoonu usmaan ibn saalix an abdillahi ibn lahi'a an abil aswad an urwata ibn zubayr bi sanadin mursal naka noonu imaam al-Bayhaqi soloo na ko te moom li mu ci yokk lañu waroon a gis beneen côté bi incha allah comme ko dige woon gisoon nañ ci siiratu ibn Hisham li nga xam ne moom la yonent mi alayhi salaatu salaam bindoon nee na moom imaam ibn Ishaq ngir mu nekk loo xam ne mooy amana loo xam ne kóolute lay doon mbir moo xam ne mooy symboliser di wane ne yonent mi alayhi salaatu salaam moo yiir ñii dañu ngi ci su son autorité te tamit réew mi mooy jullit ñi ñu xam ne ñii duñu leen dox seen digganteek yoon yi voie maritime yeeg voie terrestre yi kenn du leen ko tere parce que ñoom kat nangu nañu déggal yàlla en tout cas nekk ci sous autorité même bu dee ne nangu du ñuy jullit mais dañuy des ci li ñu nekkoon léegi kon imaam al-Bayhaqi rahmatullah alayhi daal di solo beneen leetre boo xam ne keroog di yonent bi alayhi salaatu ut di am ay accord ak buur yenn ci buur yi nga xam ne ñoo newoon côté yooyu ci région bi foofu foofale ci bilaadu Sham moom imaam ibn Isxaaq imaam al solo ci yoonu Yunus ibn Bukayr ci dalaa'ilun nubuwwa mu jële ci imaam ibn isxaaq mais bii nii newul ci siiratu ibn hisham imaam ibn isxaaq kon raxmatullah alayhi kon ci dalaa'ilun nubuwwa mu ne wa kataba li ahli jarbaa wa azroh mu ne yonent bi aleyhi salaam ginnaaw bi mu bindalee maliku ayla saaxibu ayla lettre bi gisoon jotaay bii weesu di Yohanna ibn Ru'ba waa waxoon nañ la <coughs> te ne waa Azruh ak waa Jarba dañ ko dikkal am ak ñoom accord ñooñu mu ne bindal ne leen lim leen bindaloon nag mu ne mooy lii dane bismillaahir hada kitaabun min muhammadin annabi sallallahu alayhi wa sallam rasulullahi azza wa jalla li ahli jarbaa wa adruh annahum aaminuuna bi amaani llahi wa amaani muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa anna calayhim mi'ata diinaarin fi kulli rajab wa mi'ata awqiyatin tayyiba wa anna allaha alayhim kafiilun bin-nushi wal ihsaani ilal muhsiniin wa an wa anna allaha alayhim kafiilun bin-nushi wal ihsaani ilal muslimiin wa man laja'a ilayhim minal muslimiin mu ne loolu la bind ba pare mu tekki mu ne qaala wa ata nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ahla ayla burdahu ma'a kitaabihi amaanan lahum fashtaraahu ba'da dhaalika abul abbaas abdullah ibn muhammad bi salaase miati diinaar kon imaam ibn isxaaq a ibn yasaar raxmatullaahi alayhi mu ne yonent bi alayhi salaam lii la bindal waa jarbaak azrox ginnaaw bi mu bindalee waa ayla maliku ayla nee na mu ne leen <clears throat> bismillahi rrahmani rrahim mooy noonu lay ubbee iftitaax mooy kalimatul iftitaax kullu amrin dhi baalin lam yuzkar fihi bismillah ah. fa huwa abtar aw kama qaala xadiis waaye xadiis boobu wérul bépp mbir bu am solo boo xam ne tàmbew lu ñu ko turu yàlla loolu day dog wérul waaye jëfee lu nu al quraan ak yonent bi aleyhi salaatu salaam moo ñuy wan ne même bu dee xadis ba la wérul waaye lool mooy li nga xam ne mooy li war gis nga aleyhi salaatu wassalaam te mooy li gën a mat lettre am yépp loolu la ko commencé bismillahi irrahmani irrahim waaw bismillahi irrahmani irrahim hmm? euh, gisoon loolu xawoon nañ ci taxaw bi ñu doon gis euh, euh, lettre yi mu doon yónnee buur yi nga xam ne ñoo nekkoon buur yu arab yi mooy buur yi ne woon ci buuru arab yi loolu taxawoon nañ ci walillahil hamdu wal minna te tamit eh, le fait que mu bind bismillahi rahmaani rahim te parti la ci alquran loolu tamit masala yoo gisoon nañ ko est-ce que nit laal alquran laal wala leen kañ la nit day amul njàpp ndax ñi xam nañ ne amuñu njàpp waaw loolu xam nañ ne gars yi amuñu jàpp voilà kon ay yéefar lañu mooy ñoom te en plus ci janaaba lañ dëkk parce que man suñoo sangu waaye pourtant une partie de alquran bi di bismillahi rahmaani rahim bindal na leen waaw kon mu ne en tout cas masala yooyu yaataloon nañ ko foofu jarul ñu ciy taxawaat mu ne kon bismillah ci turu allah arrahmaani mi fees della gërmande arraxiimi te yërmandeem yaatu lay tàmbalee téereem bii di leetaram lii kayit gii muy bindal waa adruh ak waa jarba mu ne hada kitaabu min muhammadin nabiy rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne lii de kitaabun ab bataaxal la ab téere la ab kayit la boo xam ne min muhammadin mu ngi tukkee ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa wa kataba li ahli jarba loolu mooy du yonent bi aleyhi salaatu ci boppam moo yoroon mbir mi di bind te loolu gisoon nañu masala est-ce que yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa mënoon a liir wala dafa mënoon a bind loolu it gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna léegi kon mu ne <coughs> lii de mu ngi tukkee ci seydinaa muhammad annabi moom mi borom bi solo muy yonent bi rasulillah ki ndaw yàlla kiy buur yàlla yónni ci alamin ñépp tout entier alayhi salaatu wasalaam li ahli jarba tukkee ci moom mu koy bindal waa jarba ak waa adrox annahum aaminuuna bi amaanillahi wa amaani muhammadin sallallahu alayhi wa ñu ngi bind maa ngi bind ci kayit gi ne ñoom ñu ngi nekk en sécurité bi amaanillaahi mooy kenn du leen def dara <clears throat> nekk nañu ci ci ci kóolute goo xam ne ci bu buur yàlla ak bu yonent bi bi seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax d'accord nañu l'islam nekk seen kilifa nekk ñu nekk ci tutelle la waaw wa anna alayhim mi'ata diinaar fii kulli raj léegi nag rajab bu ne comme weer wi ñu ne muy ci pas ñun mais ci Tabuk euh, rajab la amoon comme que rajab la amoon ci la jële ñii mu ne ñoom nag <clears throat> wa anna alayhim te war na seen kaw mi atu dinaar ñu joxe mi atu dinaar waaw saa dinaar fii kulli rajab kon mooy at mu ne rajab saa bu jotee loolu mooy impôt bi ñu war a joxe ñoom wa mi atu awqiya uqiya mi atu iwqiya tayyiba mooy ñu joxe saa xam nga dinaar dinaar ay pièces door la uqiya nag ci côté lii la fidda la xaalis waaw léegi nañ ci joxe ñoom it lu toll noonu cent tayyiba moo xam ne yu tee nag lay doon waaw il mu nekk loo xamante ne nii ah, ñoom ñoo d'accord ci mbir mi te loolu fokk mu nekk loo xam ne moom lañ war a jox wa anna allaha alayhim kafiilun bin nusxi wal ixsaani ilal muslimiin te buur yàlla warlu na seen kaw ñoom waa ahlu jarba ak waa adrox que ñu nekk ñoo xam ne duñu ñàkk di jox di conseiller jullit ñi tey rafetal jëme ci ñoom waaw wéer na leen këne seen ndodd yi këne buñ gisee par exemple ab wala ñu yëg am menace bu nar dal ci jullit ñi ñu gaaw wax leen ko waaw ñoom seen digganteeg jullit ñi ñu bañ leen a comme que bokkuñu religion rek te suñ côté bii ñoo fépp jullit bu fi ñëw ñu bunduxataal ko wala ñu sonal la jéet buur yàlla jël ne ci ñoom parce que loolu noonu dañ koy respecté duñu gaañ benn jullit duñu dal ci kawam te tamit dañu koy rafetal jëme ci ñoom te tamit buñ gisee loo xamante ne nii gis nañ ne ah danger ci ñoom mu ñu daal di leen conseiller waaye wa man laja ilayhim min al muslimin ak képp ku ñëw fii ci seen gox yii ñoom waa jarba waa adrox ci jullit ñi lii moo leen mar mooy nañ leen conseil conseil bu baax te nekk ñi nga xamante ne nii ah yiw kese lañ leen di wax waaw xaala mu ne bi lool amee nag bi loolu amee mu ne wa a'ta an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam daldi jox ahla ayla mu jox waa ayla mu jox waa ayla burdahu ma'a kitaabihi amaanan lahu mu jox waa Ayla li nga xam ne mooy burdaam ah mu jox waa Ayla li nga xam ne mooy burdaam jox leen am benn mantu boole ko yére ba mu leen mooy lu mu leen bindaloon leen bindaloon saaxibu Ayla Yohanna ibn Ruuba joxaale ko ab benn téere boo xamante ne mooy këyit gam ko bindoon amaanan la mu nekk loo xam ne mooy seen amaan mooy li nga xam ne mooy liy wane ne pacte bi dox na seen diggante nee na après nag loolu noonu burda boobu ki ko mooy Abul Abbas bien après Abul Abbas mooy ci l'empire des Abbassides Abdullah ibn Muhammad jënd ko bi salaasa miati dinar trois cents dinar mooy as-sah as-saffah <laughs> Abul Abul <laughs> mooy premier xulafa xulafa banul Abbas xam nga après Omeyyades yi après waa banu umayya ñi jëloon xilaafa gi mooy waa les ñoom lañ naan al ad dawlatul abbasiya les abbasides ñooñu nag ki fa njëkk a doon bi as-saffaax saffaax nag tax ñu tudd ko saffaax ni daa rey de waaw moom daa gaawoon ci fàdde moo tax ñu koy woo as-saffaax voilà <laughs> waaw gars yi ñoom day nekk dëkk yoo xam ne gars yi ñoom pour ñoom pour ñu asu asseoir seen kii des fois bon en tout cas selon yi gars yi nettali <coughs> mooy gars yi te pour ñu asseoir seen autorité dañuy faagaagal ñu bari bu ko defee mu nekk ibratan liman i'tabar gars yi balaa kenn te yënguti di nga ko xalaataat bu baax keroog kon kon foofu la loolu yem <coughs> waaye sanad yi gis nañ ne laysa bi zaak imaam ibn Isxaaq moo ko nettali wa huwa fi dalaa'il bi ghayri sanad kon ba léegi bi yonent bi alayhi salaatu nekkee Tabuuk eh, mooy laaj biñ ñu doon laaj keroog mais ana mais où est Qaysar mais ana Hiraql mais où se ñoom ba foog ne ñoo doon menacer waate wala ngoog loolu lool moom nu mu fa demee noonu ba gisuñu ko dañ naan la yow xoolal <clears throat> la <laughs> xam nga ñii nii ay alliés am lañu woon ay satellite am lañu woon mais commencé nañ di di di di jóge ci moom parce que biñ gisee Yonent bi alayhi salaatu salaam ah Hiraql daal di yëg mbir mi nag kenn Yonent bi alayhi salaatu salaam ñëw na foofu loolu nag imaam Ahmad moo ko solo. moo ko nettali moom imaamu ahmad ibnu hanbal rahmatullahi aley moom moo nettali affaire boobu <coughs> ci musnad bi eh, kii nee na wala nañu wax càllale ba pare dañ wax càllale bi après ñu door a wax xadiis bi li ci jëm imaamu ahmad ibn hanbal raxmatullahi alayhi mu ne xaddatanaa isxaaq ibn isa mu ne xaddatanaa nettali nañu isxaaq sama suñu sëriñ nettali nañu di isxaaq di doomi isa qaala nee na xaddatanaa yaxya ibn sulaym mu ne ki leen nettali mooy yaxyaa di doomi sulaym an abdillahi bni usmaan bni xusaym moom yaxya bnu sulaym mu jële ci abdallahi bni usmaan bni xusaym an sacid bni abi rashid mu jële ci sacid di doomi abi rashid annahu qaal mu ne laqiitu tannuuxiya mun a daje nag ak tannuuxi dina ñëw ci ak tannuuxi mi mooy kat kon loolu mooy càllale bi càllale bi ku mel ni imaam alxaafiz ibn kasiir ci albidaaya wa nihaaya bi mu ko indee dane hada xadiisun garib wa isnaaduhu la ba'sa bi tafarrada bihi al imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal imaam alxaafiz ibn kasiir bi mu ëndee mbir mi ci albidaaya wa nihaaya xadiis bi dane hàdda xadiisun gariibun dane lii de xadiis la bu tumuraanke wa isnaaduhu laa ba'sa bi waaw càllaleem nag amul problème amul problème laa ba'sa bi amul ay amul amul ci ay <coughs> mu ne tafarrada bihi ahmad mu ne imaam ahmad nag mooy kenn ki nga xam ne moo ko solo mooy lu mu wéete la euh, léegi tàllale bi kon gis nañ li imaam alxaafiz ibn kathir wax kanta euh, as-sindi raxmatullah alayhi moom dana isnaaduhu jayyid dana sanadam bu baax la bu rafet la wa fii Sa'd ibn Abi Rashid ah dégg nga li ñu wax sànq ci nettali Sa'id Sa'id Sa'id na ibn Abi Rashid mooy moom mi ne laqiitu at-Tannuxiya mu ne moom mu ngi ci càllale bi maqbul waaye moom maqbul la mooy moom maqbul la mooy koo xam ne dañuy nangu ay mbiram dañuy nangu ay mbiram mais sauf que xam nga maqbul kese bu wéetee ci benn mbirit du ko tax a wér mooy boo bu amee leneen lu koy kii mais maqbul wéetu ak wéetam euh, xadiis bi day des moo tax it moo tax boo déggee limaam alxaafis ibn xajar fa euh, ibn ibn kathir wax laa ba'sa bi waaw laa ba'sa bi la ba'sa bi amul problème moo tax gis nga bon mooy ne baax na mais pour mieux faire daal waaye bon amul problème waaw voilà kanta abdullah abdullah beneen bi bi nekk ci càllale bi euh, mooy abdullah ibn usman ibn xuseym moom lan la doon kooku moom saduq la voilà saduq la Isxaaq ibn Isa it saduq la <coughs> mooy dangay gis ne gaa yi kon parce que saduq moo gën kii maqbul maqbul loolu mooy wax ji maqbul mooy il faut mu am ko appui affaire waaw bu amee beneen maqbul par exemple non ça saduq nag moom moom kiiwam dañ koy nangu parce que saduq mooy ku dëggu waaye day def ay erreur voilà kon imaam al-Hafiz Kathir nee na laa ba'sa bi isnaaduhu hada xadiisun xarib waaye sanadam ba'sa bi passable euh, ça passe <coughs> kon ça passe léegi euh, loolu fi xadiis bii nag lañ la doon wax ne mooy remettre en cause wax ji ne ak yi ci rajab la génn àddina ci weer wii ci bi Tabuk am waaw parce que càllale bii moom lu man di deme moo tane mu mooy bay moo gën dëgër fopp lu imaam al yi di wax waaw léegi kii dane <coughs> kon kon càllale baa ngo kon Sa'id ibn Abi Rashid dane laqiitu tannuxiya rasula Hiraql mooy Hiraql la en fait Hiraql li mu def <laughs> euh, bi yonent ba ngay foofu mu constaté ne gisul Hiraql la te mooy bu yooy ma soon dañ doon daje comme ni mu xewe woon Mu'ta ba saxaaba yi ñëwee dañu dégg ñu ne ah Hiraql mu ngi bërëb sàngam de saxaaba yi nekk bërëb sàngam ba nañuy dajee Mouta mooy kon ku nekk da nga doon xam génn ka mais Hiraql moom kenn gisu ko yeneen ci wàllu saa sànn bi mu ñëwee tabu toog ay fan après mu yónnee mu yónnee ab lettre ci di Hiraql muy deuxième lettre. bi nga xam ne moom la yónnee ginnaaw bu mu yónni woon temps sulhul Hudaybiya te Seydina Ibn Abbas nettali ñu ko di ko doon jële woon ko ci Seydina Abu Sufyan Ibn Harb Sakhr Ibn Harb sayyidu Quraysh radiyallahu anhu yeneen ci wàllu saabsaab nag dafa dafa yónni ci ki nga xamante ne mooy euh, waaja ba mu yónnoon le ca lettre yónnee ko li nga xam ne mooy ab lettre loolu nag la Sa'id ibn Abi Rashid di wax ne laqiitu tanuuxiya at-tanuuxiya at-tanuuxiya rasuula Hiraqla ila rasulillah bi Hims mu ne damaa dajeek ki nga xam ne mooy at-tanuuxi at mu ne daje nag at at-tanuuxi waa ji nga xam ne mooy ak tanuux yi mooy ku dëkkoon tanuux mais fan rasuula Hiraql moom nag Hiraql moo ko yónni woon ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam ma ne ma déet salaam moo yónni woon Hiraql ne la waaw dina baax parce que Hiraql yonent bi alayhi salaatu wa salaam da ko yónnee lettre ba pare as ndaw da ko yónnee kenn Hiraql nag après bi muy tontu la yónnee waa jii la yónnee. ngir mu dem comme que yonent ma la mu ngi Tabuk ah mu yónni kii nag ngir mu doxal ko loolu kooku nag Hiraqlu yónni woon moom mooy ak Tanuuxi waaw rasuula Hiraql nekk ndaw émissaire Hiraql ila rasuulillaahi ki Hiraql yónni woon ci yonent ma la saa saam bi Hims Sa'id ibn Abi Rashid nee na man Hims laa dajeek moom moom lañ naan Homs xims ñu naan xoms xims waaw actualité euh, euh, euh, bu bu neexul oblige muy xare guerre civilu Syrie bi om su moom gaa dégg ngeen ko bombardement yeeg rayante yeeg muy xims Allah mahbatul ulama aka bari boroom xam-xam yu mag mi gaa yi mu ne wa kaana jaaran lii shaykhan kabira qad balagha al-fanada aw qarb mu ne waajooju Sa'id ibn Abi Rashid mu ne tanuuxii bii nag man Homs sama sama voisin la woon mooy Hims mu naan Homs topp gaay Hims sama voisin la woon waaye nag mais ak a mage woon qad balagha al-fanada aw qarb dem na sax ba toll ci fi nga xam ne mooy ak naax xam nga nit bu magee ba mag ba mag daanaka soit toll na ko wala mu jege ko mooy jege na ko waaye frontière u naax la yemoon mooy paa bi moom loo ci tegoon dootul amati gi ah waaw <coughs> dootul amat ak ràññeer ko de waaw parce que xam nga kiy naax li muy wax ay waxam du dëgër lool moo tax xam nga <coughs> alfanadu mooy wax ju amul mooy bum naaxee moom àndatul ak xelam moo tax day ex day day wax yoo xamante ne nii yow bu dee mooy ñi Alzheimer dal par exemple léeg-léeg li ñuy wax yow danga naan mais kii daa mel ni beneen monde la nekk waaw looloo tax naan afnada waaw àgg foofu lañ naan alfanad voilà <coughs> waaw afnada mooy wax na loo xam ne demewul noonu moom nag comme que mag la du lu muy tey waaye xel mee jaxasoo mu ne daanaka jege na ko àgg wala aw xaru wala mu jege ko waaye ci biir ngay gise ne moom mbir mi jotagu dalagu ko woon qultu nee man fa qultu man Sa'id ma ne ko ibn abi Rashid huwa saduq ku dëggul nee na ma ne ko alaa tuxbirnii an risalati Hiraqla ila rasulillahi sallallahu alayhi wa wa risalati rasulillahi sallallahu alayhi wa ila Hiraqla nee na ma ne ko mais <clears throat> yaa tanuuxi yaa cheikh ah dooma man xanaa dooma xabaare nettali ma yónnee ga yonent ka Hiraqlu yónne woon ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam ak yónnee ba ko yonent bi alayhi salaatu salaam yónnee woon ndaw moom it moom Hiraqlu fa qaala paa bi nee na ne ko balaa ahake ne ko xadima léegi paa bee ngi nettali ab tanuuxi mu ne qadima rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tabuuka fa ba'atha dihyata al-kalbi ila hiraqla falamma an jaa'ahu kitaabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam da'a qissis ar-rum wa batariqataha thumma aghlaqa alayhi wa alayhim ad-daar nee na bi nga xam ne ci la yonent mi alayhi salaam dëgmal Tabuk bi mu ñëwee Tabuk mooy ñëw na gisul Hercule gisul benn armée romain byzantin seen allié yi satellite yi bi xam ne ñoom mooy de ñoo doon gaaw a ut armée bi ko ngir wane seenu ah dégg guñ ko déggal mu ñoom it gisu leen ah <coughs> yonent ma lay saar nag ba mu gisee lool seetloo lool mu yónnee mu yónni kan Dihya fa ba'atha mu yebal Dihya ibn Xalifa mooy Dihya al-Kalbi mooy Dihya ibn Xalifa al-Kalbi ajmaluhum Dihyatuhu Dihyatun al-Jamilu waaw Seydina Dihya moom gisoon nañu ko tarjamaam walillahil hamdu wal minna eh, Ah. moom Dihya moom nag la fa yemal léegi ah, ba mu demee ba Dihya demee ilaa Hiraql indil ko lettre yonent bi aleyhi salaatu lu xew at-Tanuuxi ne ah, <coughs> ba mu ko dikkee daa Qissiisi ar-Ruum fekk Hiraql en jamono yi daa fekkoon xam nga moom da doon wër rek mooy boo jiitee da ngay bouger waaw da ngay waaw di xool li nga xam ne moom nga mu ñoom moom moom nga moom nga moom nga moo nekk sa autorité ngay xool est-ce que nan lañ toogee est-ce que euh, bon les services de l'État fonctionnent les les services de l'empire ak est-ce que mu ngi dox ak tamit lan mooy opinion nit ñi ak tamit lan lañuy xaar ak est-ce que bëgg nañu mooy yooyu di sonder seen opinion loolu dafa am solo Hiraql nag dafa fekkoon jamono ji mu nekkoon Hims mu ne bi ko lettre bi dikkalee foofu mu dajale mu dajale ñan qissisi ar-Rumi wa batariqataha mu dajale lee ses plus fidèles conseillers ak ñi nga xam ne ñooy ñi yor diini ji ndax temps yooyu ñooñu dañoo bokkoon ci arkaanu pouvoir bi waaw mooy comme religion yi mooy comme état yooyu yëpp jamono yooyu ñi nga xam ne ñoo yor affaire religion bi dañu newoon ñoo xam ne fu kawe lañ newoon ci ci ci ci ci ci ci ci buur bi waaw léegi bi mu leen dajalee ñoom ñépp ak conseiller gaay yor taawu diine ji summa aghlaqa alayhi wa alayhim ad-dar pale bam ne woon ca Homs Homs fam fa daloon xam nga buur yi moom dañu am pale yu bari fu ne fu ñu dem rek ah waaw am fële dëkk ba nu mu tudd Popenguine <laughs> palais wolof yi beneen palais bu bokkul ak waaja fële ca Plateau ca Ndakaaru léegi ah mu daldi ñoom ñépp ñu dugg mu di tëj ñu nekk ah ah niñ naan lan nappaate ah wala lan huis clos voilà huis clos fa qaala neneen qad nazala hadha ar-rajulu haythu ra'aytum wa qad arsala ilayya yad'uni ila thalath khisaal yad'uni ila an attabi'ahu ala dinihi aw ala an nu'tiyahu maalana ala ardina wal ardu arduna aw nulqiya ilayhi al-harb wallahi laqad caraftum fi ma taqra'uuna min alkutubi la yaxudanna ma taxta qadamay fa halumma falnattabic ala diini aw nuctihi maa lana ala ardina point final Hiraql ne leen di gaa yépp ñëwee César Qaysar azimu Ruum mu ne leen qad nazala hada rajulu xaytu raaytu mu ne leen ah góor gii de mu yonent mi aleyhi salaatu salaam lay wax dëgg-dëgg qad nazala wàcc na de gis ngeen fi mu wàcc lii moom mooy ci suñu territoire la wàcc moom Tabuk moom ci suñuy frontière la nekk waaw moom moom cette fois-ci daa ñëw moom ba ba ci suñu frontière yi ba suñu kii yi ñëw foo xam ne ci suñu autorité na autorité de l'empire byzantin loolu empire byzantin loolu moom mu ne kon nazala hadha rajulu haythu ra'aytum waa ji wàcc na fi ngeen gis ah, fii la wàcc wa qad arsala ilayya yónni na nag ci man ab leet ab bataaxal waaw yónni na ci man ab bataaxal Euh, lan lay wax ci biir lan lay wax ci biir nee <clears throat> ñetti mbir la may woo yad'uni ila thalath xisaal ñetti mbir euh, yad'uni bu njëkk bi ila an attabi'ahu ala diine bu njëkk bi mooy mu ma nee na may woo ci diine yii nag dinañ ko gis ci njàngat yi insha allah mooy lii nii muy wax lii nii muy wax ak accord yi tax mu mën a am accord ak ñëlee ba pare ñoom ñu reste nekk ay yéeféer ci seen diine loolu dinañ la wax loolu ahkaamu ahkaam yooyu àtte kii mais loolu la ah ahkaamu ahli dhimma ku ci bind téere imaam ibn al imaam ibn al-Qayyim wala ibn rahmatullah alayhi ma am na ku ci bind benn téere mooy dafa yaatu loolu waaw ab téere waaw bu rëy rëy waa ahkaamu ahli dhimma ñi nga xam ne ñoom du ñuy jullit mais nekk ci réewum jullit mi ay citoyens rek mais des citoyens non musulmans léegi euh, <coughs> kon mu ne bu njëkk bi may woo ci ñett jikko yu baax yooyu bon ci mbir yi may woo yad'uni bu njëkk bi mooy an attabi'ahu ala diini mooy nee na soit naa ko topp ci diineem mooy ma nekk jullit te bon mooy loolu première aw ala an nu'tiyahu ma lana ala ardina arduna wala bu dee nanguwuñoo dugg ci lislaam mooy ni may def man ma daal di koy jox li nga xam ne mooy maalanaa suñu alal ala ardina loo xam ne ndax suuf si ñu dëkke wal ard waaye suuf si nag ardona day reste di nekk loo xam ne ñun ñoo fiy dëkke ñoo ko yor mooy gis ya ah mooy impôt boobu waa Ayla ak waa Azroh ak waa Jarba mi mu leen wax ñu joxe waaw mooy ab impôt bu ñuy joxe boo xam ne dañ koy joxe waaw mu ne nag nee na suwaa mu dugg ci diine ji wala ñu jox ko loolu aw nulqiya ilayhi alxaram wala bu dee ñaar yi yëpp d'accord ci benn moom yoboo ñu waajal ngir xarit moom waaw waaw yoboo ngeen waajal ne ñett yi ñoo am waaw boobaa nañ gis àtte yooyu am na lislaam nii la parce que boo deful nii <laughs> gaa yi sa kaw lañ jëm foog nga maîtriser leen soit ñu nangul rester liñ nekk non loolu mooy côté la ikraha fi diin amul kii leen daal leen la dëggu ngeen ci l'islam grawul mais il faut ngeen nangu autorité d'accord ne yéen sous notre autorité la nekk te nag mooy pour assurer seen ndax julli ñi dañuy jox azaka hein yéen nag yéeféer yi kon manu ngeen a ci réew mi te du ngeen joxe dara ba pare ñu war leen assurer seen seen seen sécurité ak seen lépp loolu du mën a ne il faut ngeen joxe dara muy jis voilà te loolu gisoon nañ Seydina Omar taawam ba màggat ma ñuy nettali naan netaan ahlu kitaab la woon mu fe gis ko romb ko muy yalwaan mu ne ko meeloo yalwaan mu ne ko man de dama doon joxe jizya amatuma waaye ma nekk nii may yalwaan ngir man koo joxe mu ne ko mukk loolu nan la mën a nekk loolu <laughs> xanaa fay <laughs> déedéet du ñu jël ci yow alal ba nga nekkee jeune nga nekk mag ba nekk nii ñu lay jël ci yow demal nga toog ah demal nga toog léegi dañ lay jox di jël ci keesu réewu jullit ñi di ko ci jox Allah waaw léegi kon ñett yooyu la soit ngeen dugg ci diine ñun waarom man yaay raq la walla ñu jox ko impôt reste nekk li ñu nekk waaye garde terre yi tamit wala rek nañ pare xarit moom mu ne leen wallahi mu ngi Héracle di waxal ses fidèles conseillers ak ñi nga xam ne ñooy les prêtres ak pape ak gaay prêtres yi bokk archevêque bi ak pape yi ak mu dama naan pape bokk archevêque yi ñu yor diine chrétiens yi foofu mu ne leen wallahi laqad araftum fi ma taqra'uuna min alkitaabi la yaxudanna maa taxta qadamay mu ne leen nag wallahi maa ngi wàcc yàlla man hiraqu laqad araftum xam ngeen fi ma taqra'uuna min alkitaab ci li nga xam ne moom ngeen di jàng ci téere bi mooy injiil xam ngeen ne injiil suñu téere bi ñu yor di ko jàng leer na ci naññ ke ne moom mii mooy yonent bi ñu doon xaar te la yaxudanna te dina jëli mooy dina moomi maa taxta qadamaya li ci sama suufu tànk yi fii ma taxaw ci xoms ci xims fii nii yépp dina ko kon nag fa halumma waay fal nattabi'u ala diinihi aw nutiyahu ma lana ala ardina léegi nag man dama leen di suggérer ñëw leen ñu def deux yu njëkk yi nañ tànn ci boobu benn suba ñun rom ñu changer Byzance ñu changé ñu changé euh, religion ah yeneen tamit doon xaar kat ñëw na te gis nañ ne mooy fii nii Byzance yëpp moo koy moom ya waaw léegi nag buñ ci naree bañ ñaaw man daal gis naa ñaari njëkk yi laa leen di suggérer nañu xool ci ñaar yooyu discussion bi nekk ci loolu ana ban moo gën a baax ci ñun moo gën a ëpp intérêt ci ñun soit ñu dugg ci diine wala rek ñu ne ko non grave ñun dañuy rester mais nag dinañ la jox impôt mu ne leen nañ tànn ñaar yooyu benn ci ñaar yooyu fa naxaru naxrata rajulin waaxid xatta xaraju min nara min baranisihim gaa yi yuuxoondoo waaw mooy des propos de protestation sale bi yépp cour bi nga dégg cour de du roi bi mooy nga dégg waaye wax yi commencé mooy comme rek bu kii fépp di waxandoo di wane seen ñàkk àndoor ànd ci loolu hmm. seen ñàkk ànd ci ñoom ci loolu waaw <laughs> nee na mais dañuy fa lañ nekk di wax gaay di protester xatta xaraju min baranisihim mooy ba ci seen mooy liñ soloon yére yi day amaale genre capuche mooy comme liñ naan kii marocain yi yàlla bi marocain yi ngay teg sa bopp bi am chrétien yi boo seetloo léeg-léeg ñuy sol yu mel noonu surtout seen pape seen prêtre yeeg yooyu mais gars yi dañu ba seen loo yooyu wadd te yëguñu ko quoi <laughs> euh, voilà waqaalu ñu ne ko tad'una ila an nadhara an-nasraniya aw nakuuna abidan li arabiyin jaa min al Hijaaz wal billah gaa yi di proteste di kii après ñu waxandoo waaye ñu noppee am ko ñu wax ne ne ko ne Hiraql ndax dang ñuy woo ilaa an nadara nasraani yow dang ñuy woo ngir ñu bàyyi li nga xam ne mooy christianisme loolu nga bëgg yow dangaa bëgg ñu bàyyi christianisme gi nga xam ne mooy suñu diine jii amul dara lu ñuy def ba pare aw nakuuna walla yow da ñuy woo ndax bu ñu suwaa yow ñaari nga wax deux mbir rek lay lay lay tekki bi ñu njëkk mooy mooy ñu dugg ci diine kon loolu yow da ñuy woo Hiraqle son altesse son auguste sa majesté qu'est-ce que tu quest hein qu'on délaisse religion ndax bu ñu tuubee dugg feneen mooy dañ koy ba ñu ne ko ndax yow da ngeen ndax Hiraql da ñuy woo ngir ñu bàyyi suñu diina ji aw wala beneen bi ngay wax ñu jël di joxe ay impôt di ko jox lan mais di joxe impôt ci suuf soo xam ne ñoo ko moom suñu empire mais xanaa bu boobaa kon ñun ñun ñun ñooy ñanati ñun bu boobaa lu ñuy doon ñun waa Rome ñun waa Byzance aw naku na yow deuxième bi kon yow loolu li muy tekki deuxième bi mooy yow da ñuy woo wala bokk soit ñu dugg ci ñu bàyyi suñu diine ji di christianisme wala ñu nekk ay jaamu ab arab boo xamante ne nii ab kaw kaw lañ ko tudde arab yi waxuñu arab yi de non parce que mooy kalimatul xaqaara gi ñépp xam waaw nga xam ne kullu jabbaarin anid takallama bi hadhihi al kalima wala bi hadha al jabbaar yi gaa yi doon réy réylu ci kaw suuf ñépp lu mel nii lañ wax waaw lu mel nii lañ wax ñu naan man fa'ala hadha bi alihatina ca seydna ibrahim qaalu sami'na fatan yuqaalu yadhkuruhum yuqaalu lahu ibrahim alayhi salaatu wassalaam seydna ibrahim saa yi <laughs> mais ñoom fatan foofu jubluwuñ ci comme bu nitu yàlla yi naan fatan wala l'islam vraiment ki nga xam ne vraiment kii jeune bu ñuy wax nga xam ne ku mat la comme li Seydina Muusa alayhi salaam doon wax yonente bi alayhi salaam Isra wal Mi'raj non jubluwuñ ci lool lii c'est pour c'est pour c'est pour damb ko pour pour tuutal moo tax nga naan fatan ab jeune koo xam ne mooy pour wane ne bon jeune la quoi fugg moo ko jàpp ak ak ak ak saabu fort moo koy kii moo koy yëngal waaye ndaw gi la rek la ñu ne ndax da ngeen a bëgg ñu topp walla boog ñu topp ab araab yi abidan an nakuna abidan ñu nekk ay jaamu ab kaw kaw boo xam ne ci arab yi jaa al dafa jóge ab kaw kaw minal xijaaz yi jóge xijaaz xijaaz nga xam ne bokk na ci dëkk yi nga xam ne amuñu soro ci ñun ba daanaka dafa dafa soree yi même ba ñuy conquérir fépp bëgguñu faa dem parce que jaruñu dara ab désert kese la boo ko gañee lan la lay jari nga bëgg faa nekk di ko défendre contre Euh, euh, euh, iraniens yi kii perse yi loolu du jaruñul dara léegi réew ma am ne contre woon contre Hijaz ñooñu lan la mane ñun empire romain quand même Rome Byzance di nangu di nekk jaamu dëkk bu mel noonu ah. mu ngi mel ne rek bu kii waa Botswana <laughs> ngir mbir mi daal di <laughs> ñu xëccal lu ko sam xel waa Botswana ne woon kii euh, américain yi <laughs> bind euh, ab lettre président Amérique États-Unis ne soit ngeen dugg ci diine ji ñu ne wala yéen waa Amérique ngeen ñuy jox yéen waa États-Unis ngeen ñuy jox impôt wala on vous déclare la guerre xam nga loolu danga am moom gars yi farceur lañu waa Botswana daal ñoo ne ñi kenn dàqule na farce quoi <laughs> président comédien la ñoo xool kii waxuma la waxuma la eh, États-Unis sax daa rëy ci moom Botswana xanaa Zimbabwe googu sax boo mayul moo ko mën a duma lan lay xalaat ci ay réew mooy comme loolu laa am loolu moo tax bataarixa yi ak conseil yi affaire bi jëlee leen kaw ko amee xanaa kay xiraq li ñemewuñoo wax lii ko soit ñu nekk jullit bàyyi suñu diine jii nga xam ne moom lañu xamee moom lañu xam ak plus empire Byzance nga xam ne moo xare yi mu def ba gañe bi mujj ñoo gañe romain ñoo gañe perse yeeg yooyu yépp récupérer suñuy teeb mujjuñ fenn ñu naan ñu léegi dañu di joxe impôt kan lañ koy jox ab kaw kaw bu jógee Hijaaz gis nga kalimatul xaqaara mooy kàddu tuutalaateeg wàññiwaateeg ñàkk amal solo moo tax nag képp koo xam ne dafa te tànkam ci yoonu yonent bi aleyhi salaatu salaam nii ngay mel mooy boo seetloo gars yi duñ la jox benn cër surtout yenn en tout cas dina am jamono joo xam ne duñ la jox benn cër waaw benn cër duñ la ko jox parce que lan anta mutamassik bi diinik ndax dangaa téye téye ko àddu alayha bin nawajiz danga koo jàpp ak sa bañu biir yi sa dëgëj yi nga téye sa diine looloo tax lool képp mooy sa forfait lool kese mooy li nga xam ne mooy lu jaaduwul li nga def kenn du la sa joxal benn soxla waaw dañ lay traiter de tous les noms yi nga xam ne yu yu yu yu yu yi wàcce waati rabaissant araab yi ñu ne leen toll sax araab yi jaa amin al Hijaaz waaw waaw déggoo la Firawna waxoon am ana xayrun min hada alladi huwa mahin wala yakaadu yubin gis nga kalimatu xaqaara Seydina Ibrahim sànk dañ ne ko kat biñ ñëwee laajte ñoom ay ñoom waaye kan moo def suñu yàlla yi nii ñu naan xaalu nee ah ki ko def yu xaalu nee de déggoon nañ fatan ab ab benn jeune boy benn boy quoi yadhkuruhum bu leen doon tudde lu ñaaw mais nangu ñoo jaar ci mbir yi ndax yàlla yi ñoo am solo ci ñoom moo tax rek ñu ne yadhkuruhum yem fa doon leen tudd ci lu safaan yuqaalu jeune boobee la nag yuqaalu ñu ngi ko naan Ibrahim Ibrahim mais mel ni xamuñu ko mel ni du seen doom ñu naan yuqaalu quoi <laughs> mel ni xamuñu ko gaa yi ñoo grand ndax la taxqiir Firawna ne woon Seydina Muusa naan gaay eh, am ana xayrun est-ce que man gënuma est-ce man gënuma est man est-ce que man gënuma min hadha alladhi huwa mahin est gënuma kii nga xamante ne nii huwa mahin moom dafa doyadi Seyna Muusa allahu akbar mun na dafa doyadi quoi nga Seydina Muusaa dafa amoon dañ mooy tax munoon wax rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ha yafqahu qawli waaw waaw rabbi shrah li buur yàlla rabbi shrah li buur yàlla yàlla nag ma ubbil sama dënd leeralal ma ko waaw wayassir li amri nga daldi may yombalal wayassir li amri nga yombalal ma samay mbir waaw mission bi nga ma jox yàlla nag ma ko yombalal wahlul uqdatan min lisani nga fecc ak fasu goo xam ne bu nekk sama làmmiñ ba bu ko defee yas euh, yafqahu ba bu ma waxee nit ñi man di comprendre xawli loolu nag bu yàlla defaloon na mais Firawna comme que da koo xamoon avant hein xam nga Firawna da koo xamoon avant moo tax parce que moo ko këram la yaw ci pale bi la yaroo <laughs> Firawna ba mu ko jëlee après ñu delloo ko yaayam ngir mu nàmpal ko mais euh, Seydina Muusa ci palais bi la yaroo loolu moo tax moom euh, mu koy xeeb ba léegi changé na mooy nit en général loolu dafa bokk ci blocage yi mooy bon kii nga xam ne moos fii lañ ko xamee woon moos kii maa ko yar kañ la fi mën a xam lii muy wax kii nga xam ne ay waxam masula leer xanaa tey waaw moom foofu la ko kalam mais bi Seydina Muusa di woote hein mbiram leeroon na wax ji leer na mu ngi doon wax lu leer na ñi di comprendre xam ni muy wax même bu dee xal wam sexoon ba ñu doon wax euh, ba mu ne gone après hein la ko daloon mais après buur yàlla daf ko kii ba moo tax ma da doon communiquer ak ñoom waaw mais nag gaa yi tout le temps dañ lay delloo sa bu ko wax te loolu démb jooju leen moo ci ñaaw loo xamante ne nii <laughs> non gars yi gars yi dañu feebar moo tax barrière la loolu barrière la blocage la dafa bokk ci obstacle yi tax nit du du du du nangul mukk nitu yàlla wala boroom xam-xam li ko yàlla may jamais kon mu naan ah, mahin ku doye ci kon yooyu yëpp kalimatu tahqir la moo tax gaa yi tamit lool lañ wax waaw est-ce que dañuy ñëw waaye mais Hiraql yow yow da ngay waaw ah. aw nakuuna wala yow da bëgg ñu nekk abidan ay jaam li arabiyin ab kaw kaw jaa aminal xijaas bu jógee xijaas wala iyaazu billah moo tax du lu jomb ah waaw xoolal ma gaay ak seen sikkim yi nii mbomb seen tubay yu tëkk yi yooyu yépp doo loolu mooy yoon wi mooy yoonu yàlla loolu du ci dara sax waaw boo nee nag amanta billah il faut pas nga jàppee fitnatan naasi ka adabillah <laughs> comme li na ci nit ñoo xam dañ naan dañoo gëm yàlla waaye wa ida uudiya buñ leen loree ñoom buñ leen loree ñoom jaxalu fitnatal naasi ka adabillah moom nit ñi fitna yi jóge ci nit ñi di leen dal <laughs> lañ jàppe comme mbugalum yàlla mais eh, ñooñ kon bu leen mbugalum yàlla daloon ñuy kii te nee nañ yàllaa tax kat ñuy jëf moo tax il faut nga tul sa der moom bu yoboo nga saraxe ko bu yàgg ba nga tàmbalee loolu moom dafa bokk ci dee baay ku nekk ci yoonu njub fokk nga saraxe sa der waaw di tam-xam lu lu bari waaw di jëllale tey jéggale te buur yàlla képp tax te nga bañ te ngay wan na wan mera boo demee sax dangay dem ba ba dootoo weesu da ngay weesu wan mer waaw waaw foo ka nga bokk ci kaazimiina al-ghayza wal aafiina anin naas wallaahu yuhibbul muhsiniin ngay wan sa mer di jéggale tey rafetal ci ki nga xam ne moo ñaawi jëme ci yow moo tax Yonent bi sallallahu alayhi wa lii jombul te lool la. gars yi ci de façon. ñoom ni ñu mel la wax rek ñoom li ñuy wax léegi rek mu ne fa lamma dhanna annahum in xaraju min indi afsadu alayhi ruuma rafa'ahum wa lam yakid mu ne nag bi ñu waxee lool nag ah Hiraql daal di xoolaat mbir mi dégg li gaa yi wax mu xam ne mu am njort ne ci ñii de bés bu dissidence amee mooy ñii buñ ma bawee ba génne nii ba wax ko fépp ba pare génn mooy man sama affaire yàqul mooy dañ may assassiné comme li romain yi def rek mooy lii ma Seydina Abdullah ibn Omar doon wax keroog rek ci Seydina Usman radiyallahu anhu naan gaa daal du dara haadal mal la rek alal jii la buñ leen joxee ñu kontaan bu joxee ay mbokkam nag ñu mer yéen daal gisuma lu dul da bëgg a mel ni ajam yi buuru ajam yi romains yeeg perse yi waaw mooy peuple yooyu ni ñu mel nga xam ne ñoom buur bu leen neexul rek ñu daal di lay liquider assassiner la daal di jàll comme ni waa ñu Kisra ne ko doom ji assassiner woon moom mii nag loolu la doon ragal te waxoon nañ ne César bu mag bi di Qaysar César Jules César gaa yi ko faat waaw parce que da finalement politique bi mu naroon doxal neexatu leen moom it mu xam ne hé problème day am de kon nag ba mu gisee loolu xam ne yee ñii moom duñ génnee nii mooy ba dissidence am tey ma problème rafaahum mu daldi leen dalal waaw dalal leen ba pare neleen leen innama qultu dhalika lakum li a'lama salabatakum ala amrikum mu ne leen mais yéen dama leen doon teste rek xam nga dama leen doon tester dinañ ñëw après liñ naroon wax sama non dama leen doon tester innama qultu lakum zalik lii dama leen koo wax xamoon naa ne bon xam naa deretu byzantin mooy daw seen yaram yéen yéen ay sang ngeen lii dama leen ko doon wax képp li a'lama salabatakum ala amrikum ngir ma xam seen dëgër ak ni ngeen jàppee li nga xam ne mooy seen mbir waaw muy ni ngeen jàppe vraiment l'empire laa bëggoon a xool ni ngeen xam ne noon ngeen jàppe suñu diine gii di masixiya mais vraiment loolu laa bëggoon a xam quoi loolu kese laa bëggoon a xam loolu kese la dama leen doon tester di leen examiner di xool ana naka ngeen téye diiney masixiya loolu kese la loolu kese li ma bëggoon wax mooy xam nga lu mel nii la waxoon ba ko yonent ma ne saa saa njëkkee yónni temps Abu Sufyan ca sixième année ba tey ñu ngi lii ci neuvième année bi la xew mooy booba ba mu waxee la muy wax gaa yi tamit yuuxóondoo waaw protesté ndoo mu tiit ne leen dama leen doon tester non dama leen doon tester di xool mooy xam nga nag ñaari dëkk yi bokkuñ mooy fa mu nekkoon xam nga boobu Abu Sufyaan bi mu Abu Sufyaan fa Hiraql nekkoon ak fii bokkul xam nga ni nga ne mais lu tax Hiraql li leen wax la même chose mais dañ naan auditoire bi c'est pas le même du même personne yi du même sax dëkk bi moom yow bul bul jàpp ne suñu gox yi nga xam ne puqus yi ñu yor ñu naan ñu ay réew la ñu yor ay Mali ki Sénégal ay Togo ki Bénin non kii empire la yor gàndum réew la keroog Abu Sufyaan xaadisatu Abu Sufyaan fan la xewe woon Jérusalem parce que dana dañu ñëw Sham foofu ñu wooñu fekk ñu ñëw di commerce te ñoom du du Homs lañ doon commerce mais ay côté Gaza ay côté yooyu noonu ak tamit jëm Jérusalem jëm noonu ak tamit Sham foofu yëpp Sham la mooy fam xewe woon côté yooya la alors que bii nii Hims la Hims voilà Hims la mooy ñaari dëkk yi bokkul fële mooy ñam doon waxal ak ñii bokkuñ mais lam waxoon ñële moom la wax ñii ah loolu mooy day doon doon testé ndax parce que bu bu fu mel ni waa Hims d'accord woon lool ne ko war nañ dugg ci diine kon dina yomb ñooñu dinañ mën a convaincre ñeneen mais bu dee moom képp <laughs> boobaa tey problème moo tax même kii yi la indiwaat. voilà même même argumentaire bi ne leen dama leen doon ci non dama leen doon tester rek wax ko ñii lam waxoon ñële ne woon ca côté yële loolu la leen wax <laughs> léegi nag bi mu waxee lii ana la def après moom Hiraql la bi mu leen dama leen doon tester rek ngir xool nan ngeen dëgër ci seen di seen mbir mi nan ngeen téye masiixiya gi nan ngeen téye l'empire loolu kese taxoon ma wax leen ni men di wax léegi nag ana lan moo ci tegu loolee nag la ñuy gis insha allahu taala ba léegi ci musnadu imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal rahmatullah alayhi ci xadis boo xam ne imaam alxaafis ibn kathir nee na laa ba'sa bi amul problème waaw bu tumuranke la waaye laa ba'sa tafarrada bi ahmadu imaam ahmad moo ci wéete insha taala kon ci jotaay bii dañoo ñu continuer ana lan la Hiraqla daldi def ginnaaw lii eh, bi mu waxee gaa yi lan moo ci tegu lan mooy surtout événement yi insha allahu taala kon ñu ngi ci Tabuk ba léegi ci néew bi ma ne bi ci gàddaayu alayhi salaatu wassalaam wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala